xadis bi nga xam ne moo ci tegu léegi xadis bi ci tegu xadisu Seydina la mu ne kon imaam nañ ko jàng ba mu ne wa anhu an nabi wa anhu radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala sharru ta'ami ta'amul walima yumna'uha man yatiha wa yud'aa ilayhaa man ya'baahaa wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asaa Allaha wa rasuulahu sallallahu alayhi wa sallam rawaahu Muslim mu ne wa fii riwaayatin fi as-sahiihayn 'an Abii Hurayrata radiyallahu anhu min qawlihi bi'sa at-ta'aamu ta'aamu al-waliimati yud'aa ilayhaa al-aghniyaa yud'aa ilayhaa al-aghniyaa wa yutraku al-fuqaraa xadis bi vay <laughs> vay mais vay est xadis bii nii mosoo ko dégg man bala ma koo dégg doo ma ko waxal ci wolof ah wax ma ko wax ci séeréer kay wax ko ci wolof ah ay yarab yi lakki lakki yaaram yi man déggu ma ko wala san baax léegi boo ko waxee léegi ma ba xool ndax xadis bi amul dara lu yow loo xamante ne ni eh, yow yaa vay vatli na la ko waaw nag da ko war a vatli ah waaw loolu la war a fàttali nag wax dëgg yàlla waaye ñu dem mu ne wa anhu hadis bi mu ngi koy jële ci bi mu jële woon li nga xam ne mooy hadis bi ñu génnoon mooy hadisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bii moo ko solo an nabi jële ci bi sallallahu alayhi wa sallam yal na borom bi julli ci moom ta sëlma annahu qaala mu ne sharru ta'aami mu ne sharru ta'aami ta'aamul walima mu ne gis nga ñam plat ñam bi gën a yées mooy ñamu mariage gars yi bu ñuy def le repas de noces là de mariage là yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ne mooy bi ci yées mais est-ce que mooy yëpp mooy bu mel nii nga xam ne yu yum naw ha man yatiha dañ koy tere ñu ko dikkal ña ko soxla ñëw fekk ngir mën a dund lekk ci loolee ñu leen koy tere eh yéen vous pas invité ah, ah wala ñu ñu ñu ñu jaare la ci ay sarale yoo xam ne moom les invités par là ñu yor carte d'invitation ñu yorul nañ jaar la ma wax la ma sëñ Cheikh waxoon sëñ Cheikh bu kii la bu fii nii damay fàttali yi léeg-léeg dañ lay invité li lay jaarloo fenn ñu yor carte nañ jaar nii ñu yorul jaar ne ñu buñ jaaree foofu dañuy wëraat ba ñëwaat fi ñu jóge <laughs> ñu yor carte nag moom mën a àgg nag ci bërëb ba waaw loolu moom lu garaaw la moom waaw mooy façon bu mel noonu nga xam ne ne gars yi eh, vous n'êtes pas invité aywa les invités qu'ils passent par là les non par l'autre côté ñu jaar ci côté ba di dem di dugg ndekete la façon labyrinthe la ñu wër ba dajewaat ak seen bopp fañ <laughs> retrouvé waat seen bopp ca buntu ba ñu duggi woon <laughs> loolu moom ñànga na moom <laughs> léegi nag yeneen tibere saat sa am ne nag di yées kon mooy façon bi mel ni li nga xam ne nan lay demee mooy dañ ci woo dañ koy tere xañ ko ñi nga xamante ni yum nauha dañ koy xañ ñam woogale man yatiha ñi nga xam ne ñoo koy dëkkal ñu tere leen ko quoi waaye wa yudaa ilayha man yabaha di ci woo ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañ koy bañ mooy mooy mooy ñi nga xamante ne vraiment ñoom ñam googu du dara ci ñoom waaw ndax ñoom ñam ya ñuy lekk sax moo gën a neex dañuy ñëw rek moo waaw bon nañ ñëw rek mais bon ñoom jàpp nañ ne de façon ñoom lañu am seen kër ya seen añ yeeg seen repas moo gën a précieux añu euh, noos bi ah waaw <laughs> waaw léegi mu ne waman lam yu waaye nag képp koo xam ne imaamul Abu Hurayra radiyallahu anhu ku wuyuwul ak daawata buñ la invité woola ci mariage ci ci ci ci ab ab ceeb ñëwoo faqat kooku la dëgg-dëgg asa mooy na allah yàlla wa rasulahu mooy na yàlla tabaraka wa taala na dawal yàlla li alayhi wa sallama waaw waaw <laughs> waaw baa ngi noonu mu ne kooku moom mooy na yàlla mooy na yàlla waaye mooy na ndawal yàlla li alayhi wa sallam hadith nag mu ne rawahu muslim mu ne imaamu muslim rahimahullahu taala daal dina koy solo al imaamu muslim eh, daal dina koy solo mu ënd ci yeneen mu ne fi riwaayatin fi saxiixayn mu waaye am na ci benn riwaaya boo xam niñ solo xadiis bi nekk ci saxiixayn foofale mu an abi hurayra ñu jël seen abu hurayra mi ba léegi radiyallahu anhu foofu mu min qawli yi ci wax yoo wax ne bi sa ta'am waaw bi sa aka bon aka ñaaw at ta'amu ñam bi nga xamante ne nii hein ta'amul walima amul pire repas bu gën a bon repas de noces mooy ñamu ciit de yu daa ilayhi al lu tax mooy bu ci mel nii dañ ciy woo ñi nga xam ne ñooy boroom ñu doylu ñu boroom alal yi ñi nga xam ne amuñ problème mu lekk amuñ problème mu naan waaw ba pare wa yutrakul fuqara ñu bàyyi ñi nga xam ne ñooy way ñàkk ñi nag ñoom ñu teg leen fee eh, eh, yéen moom soyez là-bas waaw ñu leen xam naa ci sarale ba ñuy wër ba dajawaat ak seen bopp <laughs> ñu ne leen us walla <laughs> yaasibillah <laughs> affaire boobu waaye <laughs> non loolu moom c'est cynique quoi maanaam <laughs> non on s'évite pas l'élection quoi ah, non xaalis moom kon kon bu njëkk kon bu njëkk bi mu ne imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala moo ko solo <laughs> waaw ah, dafa reetaan lu ko waa damay alhamdulilah fay kon bu njëkk bi loolu imaam muslim rahimahullahu taala mu ngi ko solo ci fi nga xam ne parce que hadith boobu euh, bon imaamu muslim ibn al-Hajjaj est-ce que moom kese ñoo ko solo laan sahihayn imaamul Bukhari solo na ko waaw moo tax mu ne wa fi riwayatin fi sahihayn mais même wax jële charu taami taamul woobu noonu e, imaamul Buxaari daa naka soloona la même chose hmm? voilà mooy e, mooy beneen bi mooy deuxième mu indi kon mu ngi noonu kon nag ñu gis imaamu waa di noo des na des wala la des na kan moo solo man imaamul Buxaari solo na ko même al imaamu Maalik ibn Anas hmm? solo na ko na al imaamu Ahmad ibn Muhammad ak al imaam Abu Daawud as-Sijistaani ak al imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhim kon imaamu Muslim mi wax ah nañ Muslim mi mu wax mu ne waaw mu di baabul amri bi ijaabati daa'i ila ila daawa ma ne la bay yow amoon naaf laaj lu tax waxoon ma ko fàttali woo ma ko da ngay bëgg a mooy yow xadis bi ma soo ko dégg fii waxu na ko fi ah, si waxoon nañ xadis bii nii moo tax jàngat yi duñ ci sori parce gisoon nañ ko xadis bi doon wax ci buntu numéro vingt-sept non chapitre numéro vingt-sept waaw buntu numéro vingt-sept garab numéro vingt-sept xadis وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطل إجابة الدعوة googu lañ ko jànge woon mooy wuyu ci lañ tudde woon nii wuyu invitation bi ñuy gis ci àq yoo xam nga yàggoon nañ ci ci lañ gisoon xadiis bi ci lañ ko tuddaale waaw li ñuy wax est farata la wala du farata wuyu mariage est-ce sax daawa googu mariage kese la loolu tuddoon nañ wii ba boroom xam-xam yu bari dañoo ëpp ñu ne daawa gi nekk farata mooy li nga xamante ne mooy mariage moo tax Seydina Abu Hurayra ne wa man lam yejib ku wuyuwul man lam yujib ku wuyuwul ad-da'wa invitation mariage faqad asa Allah mooy ne yàlla wa rasul ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam loolu noonu kon al imam Muslim ci kitaabun nikah baabul amri bi ijabati ad-da'i mu ne wa haddathana ibn abi Umar mu ne nettali ibn abi Umar bi Muhammad ibn Yahya ibn abi umar al-adaniyu al-hafidu abu abdillah al-makkiyu rahimahullahu taala qala haddathana sufyan makka la kon man sufyan la makki la sufyan ibn uyayna ibn abi imran maymun al-hilaliyu mawla abu muhammad kufa la juddo waaye makki la rahimahullahu taala qala sami'tu Ziyad ibn Sa'd mu ne dégg naa Ziyad ibn Sa'd muy Ziyad ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Khurasani rahimahullahu taala al moom itam al-Makki al-Yamani rahimahullahu taala qala sami'tu Thabitan Thabitan al-A'raj Thabitan al-A'raj mu ne dégg naa Thabit al-A'raj muy Thabit ibn Iyad al-Ahnaf al-A'raj adawi mawlaahum almadaniyu alqurashiyu rahimahullahu taala yuhaddisu muy nettalan abu hurayra an abi hurayra li jële sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala sharru ta'aami ta'aamul waliimati yumna'uhaa man ya'tiihaa wa yud'aa ilayhaa man ya'baahaa wa man lam yujib bid-da'wa faqad 'asaa Allaaha wa rasuulahu léegi nii la ko imaamu Muslim mooy mi imaamu Nawawi indi xoola imaamul Buxaari li ma ne soloo na ko mënoon na wax fii sax rawaahu al Buxaari waaye loolu la wax imaamul Buxaari ci kitaabu nikaah baabu man taraka daawa faqad asaa Allaha wa rasuulahu mu ne haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf ah at-Tinnisi rahimahullahu ta'aala al-Misri ad-Dimashqi al-asli Abdullah ibn Yuusuf at-Tinnisi qaala mu ne axbarana Maalik kon ki ñu xabaare mooy Maalik yi imaamu daaril hijra yaani ibn Shihaab Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihaab Abu Bakr rahimahullahu ta'aala anil A'raj mu jële ci al-A'raj moom gisoon nañ ko Abdurrahmaan ibn Hurmuz ibn Kaysaan al-A'raj rahimahullah an Abi Hurayrata mu jële ci Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala annahu kaana yaquulu doon na wax ne sharru ta'aami ta'aamul waliimati yud'aa lahal aghniyaa wa yutrakul fuqaraa waaw <laughs> nabi moom la indi fële moom la indi kii ne wa fi riwaayati li sahihayn ah wa man taraka da'wata faqad asaa Allah mooy lii nii dafa bokk ci hadis bi ñu jógee ne ci imaam Muslim wa man taraka fee dana wa man lam yujibi da'wa ku bàyyi ad-da'wa bu ñu la invité ñëw faqad asaa Allah wa rasuulahu sallallahu alayhi wa sallam léegi kanta beneen bi mu ne wa fii riwaayati li sahihayn gis nañ imaamul Buxaari nii mu ko ëndee fii voilà imaamu Muslim rahimahullahu taala moom itam bi mu ëndi fii la ko ëndi waaw sharu ta'aami mu ne foofu mooy riwaaya bi mu ne ci bi'sa ta'aamu ta'aamul waliimati yud'aa ilayhi al-aghniyaa wa yutrakul fuqaraa waaw loolu ah mu ngi noonu boobu ëndi na ko moom al imaamu Muslim rahimahullahu taala fekk mu ne haddathana ci kitaabu nikah baabul amri bi ijaabati daa'i ila da'wa foofu noonu tamit foofu al imaamu muslim ibn al hajjaj rahimahullahu taala andi no bo mu ne haddathana yahya ibn yahya mu ne ko nettal moo yahya ibn yahya rayhaanatu naysaabuur abu zakariya al khuraasaani rahimahullahu taala qaala qara'tu ala malikin boo gisee sàllale bi wax nañ la ne hadis bi ah, daa jaar ci imam mu ngi ci Muwatta ñoom ñi ñëpp ci imaamu Malik rahmatullah alayhi mu ne qara'tu liir na ala malikin ci Malik an ibn Shihab mu jële ci ibn Shihab gis nañ ko sànq an al-A'raj gis nañ ko sànq an Abi Hurayra mu jële ko Seydina Abu Hurayra annahu kaana yaqul bi'sa ta'aamu ta'aamul waliima yud'aa ilayhi al-aghniyaa wa yutraku al-masaakiin faman lam ya'ti ad-da'wa faqad asaa Allaha wa rasuulahu mu ne wa haddathanaa ibnu Abii Umar imaamu Muslim mu continué mu nekk nettal ibnu Abii Umar Muhammad ibnu Yahyaa ibnu Abii Umar gis nañ ko sànq al-Makkiyu rahimahullahu ta'aalaa qaala haddathanaa Sufyaan qaala qultu li-Zuhrii yaa Abaa Bakr kayfa haadhal hadiis waaw ah, mu ne charru taami taamul aghniya fa dahik fa qaala laysa huwa charru taami taamul aghniya qaala Sufyaan wa kaana abi ghaniya fa afzahni haadha al-hadiith idhaa sami'tu bihi fa sa'altu anhu az-Zuhri az-Zuhri fa qaala haddathanii Abdurrahmaan al-A'raj annahu sami'a Abaa Hurayrata yaquulu charru taami taamul waliima thumma dhakara mithla hadiith Maalik moo ne wa haddathani Muhammad ibn Rafi' wa Abd ibn Humayd an Abd ar-Razzaq qala akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib wa an al-A'raj an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala sharru ta'ami ta'amul walima nahwa hadith Malik wa haddathana ibn Abi Umar qala haddathana Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurayra wa dhalik <laughs> am na passage bu reetaanlu waaw noonu la ko imaamu muslim <laughs> loolu li ci reetaanlu mooy <laughs> kii xam nga daa jaar ci Sufyaan e, e, da indi benn càllale bi njëkk indi Yahya ibn Yahya mu jaar ci imaamu Maalik an ibn Shihaab an al-A'raj léegi mu ne wa haddathana imaam muslim ne xadiis bii nii te nettal na ibn Abi Umar qaala mu ne jëlale ko ci Sufyaan nee na e, Sufyaan ibn Uyayna rahimahullah nee na damaa laaj qultu li Zuhri dama ne ko mais parce que daa dégg hadis bi ni mu ko dégg woon dalul xelam dara mooy yi yii mu ne dama wax az-Zuhri ya Aba Bakr ma ne ko waa mais yow Abu Bakr mooy ah imam az-Zuhri loola tudd ah ne ko mooy Muhammad la mais Abu Bakr lañ koy dàkkantele al imam Ibn Shihab waxoon nañ la Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab rahimahullah mais dàkkante la moo doon Abu Bakr ah mu ne ko ma ne ko mais ya Aba Bakr mooy suñu sëriñ waaw ya Aba Bakr waaw suñu sëriñ Abu Bakr mais kayfa hada al hadith mais hadith bi ñu ngi demee mooy hadith sharru ta'ami ta'amul <laughs> boobu moom doo ci <laughs> ah bi gën a ñam bi gën a mooy ñamu riche ñu am ñu seen seen ñam moo yées seen plat moo yées neena bokkalaati fa dahika sama sëriñ bi reetaan az-Zuhri ree <laughs> fa qaala mu ne ma laysa huwa sharru ta'ami ta'amul aghniya de mu ne ko déedéet bu ko jàppee ci kaw noonu rek ci zahir bi ne mu ne ko nekkul ne plat bi dina yées ci ñam yi mooy ñamu way am am am am am am am am am yi way woomal yi way riche yi du loolu de imam Sufyan nag ne man li tax ma doon laaj kaala Sufyan Sufyan ne wa kaana abi ghaniyan man sama baay ah dafa nekkoon koo xam ne nag borom alal la mu ngi bàyyi Uyayna Sufyan ibn Uyayna ibn abi Imran Maymun al-Hilali mooy sama baay Uyayna mais dafa nekkoon koo xam ne ku bari woon alal la <laughs> ah fa afza'ani hadha al-hadith ma sami'tu bihi hadith bi ne tiitloo ci sama mbiru baay mu ngi noonu nit nit moo tax tey gis nga lii mooy l'islam amul man daal sa waay yow sa bopp kese sa baay ak sa nday ak sa rakk ak sa frère ak sa cousin sa yoon newu ci déedéet Imam Sufyan nee na man xadis bi ñoom borom xam-xamu waa Makka comme ni imaamu Maalik nekkoon imaamu waa Medina xaritam la woon mais nee na xadis bi bi ma ko déggee daf ma tiitloo lu yow borom xam-xamu Makka mu ne sama baay borom bi da koo woomaloon wa kaana abi ghaniyan sama baay daa ne woon borom alal waaw fa afza'ani hadha al hadith hina sami'tu bi mu tiit ma ne eh! kon de sama baay ñamu sama baay kon dadaa do hadis moo bokk ci ñam yi gën a yées mooy bi gën a yées nee na lool moo tax nag fa sa'altu an Zuhriya ma laaj ci hadis bii nag leerlu sama sëriñ imam Az-Zuhri loolu dañ ciy xam ne nit boo amee masala buy tërode buy tëb buy buy yëngu sa xel nekk sa xol bi te leeru la nga gis koo xamante ne nii si sëriñ la bu fi nekk te mën na la cee dimbali laaj ko bu nekk bu fi nekk nag tekkiwul ma nekk nii mu nekk nii ñoom loolu lañ amoon ndax nee na damaa gis jour yi laaj ko ko sama sëriñ bi mais mooy yow instant bi Sénégal laa nekk ma ala boo xam ne am naa koo xam ne xam naa ne euh, damay jàngal wala damay jariñoo ci njàngaleem mais Canada la nekk mais am naa possibilité am numéro damay jël numéro waaw damay jël numéro laaj ko masala bi bàyyi bu dee masul am sama numéro ma bàyyil ko message te bu boobaa nga présenté wu loolu la mooy doo ñëw rek woote jotoo nga bàyyi déedéet yow waa ji amul numéro moom te xamul kan la te amaana mën na am appel yu bari du mën a nekk di woo ku nekk présenté wul ne man la woon diw waaw daa am damaa amoon ci quelques euh, masala yoo xamante ne nii ci wàllu nangam ak nangam ma bëggoon daal bu ma ci mënoon am ay leer lu jazakumullahu anna xayran voilà bu dee nag koo mën a dajeel la wala koo mën a gis la nga gis ko laaj ko ne ko ah man de mbir mii de euh, qad ashkala alayya moom daal daal dinay lënt ci man de boo ma ci mënoon a leeral mu leeral la waaw mu leeral la te yàlla tax waaye yoo toog am masala yoo xam ne mu ngi dee ci sa xool bi ak sa bopp bi xamoo leen te da nga a war a xam muy jax-jaxal bu nekk bu garaaw nga toog rek ñu xool moom do mbir sooru baayam da koo préoccupé nit sa sooru ay mbokk ak yooyu dalaa war a préoccupé sa xarit yeeg yooyu mais sama yoon newu ci man daal fekk sama affaire yi kii sama yoon newu ci ah hadis bi moo aaya bi ñoom lay wax bàyyi leen foofu rek seen affaire la ñoo xamaa déedéet loolu la war a diidal waaw nee ma laaj euh, aba ma ne ko yaa Abaa Bakr mais kayfa al hadis waaw léegi nag mu reetaan ne ma déedéet <laughs> du lool de <laughs> waaw waaw waaw waaw laysa huwa sharru ta'ami ta'amul aghniya qala Sufyan waaw loolu moo taxoon ma tiit kon nag mu ngi noonu mooy hadith mooy lan la parce que leeral na ko mooy ne li bon ci lool mooy yud'a ilayhi al-aghniya wa yutraku al-masakin waaw woo ci ñi nga xam ne ñoo ko soxla ñi ko soxlawul mooy sélection boobu nga xam ne yéen riche yi kese ngeen di invité quoi kanta sa xarit yi sa am di jàmm yi nga xam ne gis nga ne bon ñoom ba amuñ alal nga teg leen seeri benn critère kese la ak loo fi man di wax borom bi xam na li nekk ci dënn yi mooy gaa yi amuñ kese dañoo amul bu ñu amoon léegi commencé boole leen ci invitation yi waaw loolu nag mooy li jaaduwul ndax boobu mooy uxuwa gi mbokkoog l'islam gi la lool di sape da koy damm da koy dagg day tax loolu da da duñu nawlante waaw yow du nawlante diine ak li ngeen boole ci borom bi waaye nawlantey alal la te loolu mbir àddina kese la te heure bu nekk mën naa deex mën naa jeex mën naa def kon bu boobaa bu demee mbokk ko fa dafay dox loolu nag du mbirul islam waaw loolu nag moom du mbiru islam dara moo tax loolu lu lu doy waar la moo tax léegi nag côté bi mu ne Seydina Abu Hurayra wa man taraka daawa képp koo xam ne nag woo nañu la invité la ñëwoo wala nga bàyyi wala man la yu jib ci beneen bi wuyoo biñ la invité mariage mu ne kooku moom faqad asa abal qaasimi faqad asa allah wa rasula kooku mooy ne yàlla ndawam bi sallallahu alayhi waaw loolu moo tax ñi nga xam nañ ne loolu kay farata la loolu day wane ne loolu farata la mooy wuyu ji mariage farata la te loolu mooy li gën a dëgër waaye waxoon nañ la tënk woon nañ la ko critères ya muy nekk farata bu dee foo xam da ngay fay dem fekk fay mooy yàlla yoo xam ne manoo leen a aaye ña koy def wala woo leen aaye duñ la wala nga leen ko kii da ngay jóg dem faale wuñ la da ngay jóg dem te loolu taxawoon nañ ci foofu ci xadis bi ñu lay junj noonu yaa vay ne la woon gisoon nañu ko ba ñuy tudd xadis bii nii moo tax ñu ne la insha allahu taala duñu ci yàgga duñu ci yàgg kon noonu baax na noonu kon nag Euh, hadis yi loolu lay wax léegi lépp loo xam ne luñ ci waroon a gën a gisaat giñ cee xóotal gisoon nañ ko foofule ba ñuy gis ci xaqul muslim alal muslimi wuyu li nga xam ne mooy ku la invité euh, ak façon lekk yooyu nga xam ne euh, wal iyaadu billah bu ci dem waaw parce ñoom li ñuy def mooy créer ay caste waaw ci loo xam ne borom bi l'islam dafa ñëwoon dindi barrière yooyu nga xam ne al kufu moom ak naw la wante ci diine la waaw ak naw la wante ci diine la moo tax eh, du nag ci ay am alal ñu am alal ñi ñoo war a ànd moo taxoon gisoon nañ wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi ak yi nga xam ne mooy yiñ gisoon bi ñuy ubbi buntu bii nii aay al imam indi woon ta'ala nga xamante ne nii ak aayay eh, nisaa bi wala tatrudi alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yooyu yëpp gisoon nañ ko muy premier hadith biñ gisoon deux cent soixante sayna Sa'id ibn euh, Sa'd ibn Abi Waqqas di wane ni mbir mi nekkul ne ñu am alal wala ñu am xam-xam ñoom kese ñooy nekk léegi délaissé ñeneen ñi déshérité leen teg leen fee di leen wan ne yéen bokku ngeen ci groupe yi bokkuñu ak yéen dara te léegi ñenn ñu rëy ñi moom naan c'est que gars yi boo mën boo nekkee ñoom doo mën a waxtaan waxtaan bu am solo quoi ah ñoom ni ñu ñàkk noonu la seen xel yi ñàkk wala iyaazu billah loolu façon mépris bu garaaw la boo xamante ne yow mi koy def yoboo nga tuubi te gaaw waaw nga tuubi ni mu gën a gaawe xam ne yow am nga jikko ju yées te bon joo xamante ne moom nga yor teet ñi nga xam ne ay jaami yàlla lañ xeeboo leen lenn lu dul rek parce que yow amuñu doole comme yow amuñu alal wala amuñu yenn euh, bagage yi nga xamante ne yenn diplôme yi nga teg leen fële di leen néewal doole ndax lañu ñu kooku moom de toute façon ku mel noonu moo tax boo leen falee seen biir kese ak népotisme kese la ñuy doxal lépp lu ñuy def seen biir kese la waaw quant à peuple bi xamuñ ci tous te sax jaxuleen a jóg seen affaire bopp ci la ñuy nekk waaw te nag nit ñi borom bi moo leen bind def ñii ñu ñàkk ñii ñu am waaw moo def ñi nga xamante ne li yattaxida ba'dukum ba'dan suxriya waaw waaw ngir rek ba ko ngir ñuy xeebante def ñii euh, ñu am ñii amuñu ngir ñuy xeebante quoi ah yi dañu ñàkk quoi ñoom pourquoi bi gars yi am fexewuñu am quoi oh. non c'est que dangay waaru quoi man manuma nekk ak ñoom déedéet borom bi ne nag man nag defuma ngir ngeen di boot di wante ah ak ku nekk di di xoole de o nekk fee di xoole ñenn ñi de o ñu ne yéen jàll leen ndar laa wax déedéet affaire bi du lool boroom bi da koo def ngir ngeen nekk ku nekk rek ah ngeen nekk ñoo xamante ne ñii dañuy liggéeyal ñii ngir affaire yi mën a dox waaw sinon dara du dox waaw dara du dox ndax bu dee ku nekk boroom bi daa defoon ñépp am déedéet loolu du mën a demee noonu waaw mana ngeen xam ne wa rahmatu rabbika xayrun mimma yajma'un waaw gis nga sa yërmande borom bi nga xam ne amaana mu defal ko faqiir bi te defaluloo ko te bu ko dee xam-xam la am te amoo ko yow bu dut façon borom bi defal na ko lu ëpp lum la defal waaw bu dee nag ñàkk alalam jee tax nga xeeb ko wala mu bëm mu woyof mi na nga xam ne yërmande yàlla ñu ngi ko defal ci teraanga yi ko defal boole ko ci ñi nga xamante ne nee na ñoom laa yëkkati ndax yarfa'u llahu utul ilma minkum wala yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat rom bi nee na maay moom moo yëkkati ñi nga xam ne ñoo gëm ci yéen rawatina ñi nga xamante ne nii ñoom laa jox ñoom la ñu utal xam jox leen xam ay daraja kooku moom xam nga ne rahmatu rabbika boo bële xayrun moo gën mimma yajma'un ci li ngeen di dajale ci alal yoo xamante ne ku nekk di bëgg rek ñu lay boole ci fops fops fops di di di di di di di tudd boroom alal yu rëy yu ñu boole la ca liste ba jariñu tus waaw waaw jariñu tus waaw loolu moom ku baax gis nañ ko fi gisati ko ku gën kenn du ko xame ci alal yu muy drainer ak yi nga xam ne moom la am waaye li am dëgg dëgg dëgg dëgg mooy li nga xamante ne mooy li am solo mooy lu nekk ci jikkoom ak la boroom bi def ci moom ak jaamu yàlla gaag ragal yàlla gaag seet yàlla ci léppam waaw waaw kooku mooy li am solo kon nag hadis baa moom lëkkaale bi mooy kon nañuy rafetal ci way ñàkk ñi bu la yàlla defee nga am alal lëkkaale mag suñu bunt bi bul fàtte ñi am boo amee am tudd bul invité ñi nga xamante ne ñooy ñi am kese ci sa xarit yi bàyyi ñi amul waaw daan yëgal leen ko ça ne sert à ñoom bon mënuñu cause am ñun quoi loolu xeebaate la esprit de xeebaate gu yées la wala di leen néewal doole doo leen kii wala boo leen invité wan leen lu leen di wan ne yéen moom topp leen ne tooge leen ne te ngeen bàyyi ñun ñi nga xamante ne ñoo bokk classe u alal ñuy nekk loolu ci la waaw jël li gën a baax ci bool bi dajaleel seen ñi nga xam ne parce que vous êtes des ingénieurs vous êtes des auto vous êtes des chefs d'entreprise vous êtes des boss waaw léegi nag kantañe ah les chômeurs là ah sama gaay ya ah, romb leen yéen a ngi tànn ah. jël bool bu doya di ngeen tegal leen ko yii nag la baax ca bool ba ñu tegal leen ko fële entre lui loolu loolu loolu mooy yées seen lool ngeen tiim di lekk waaw <laughs> ku ko ca xam nag ci ñaam alal na yee yi conseiller sa mbokk mi def lool ba pare sax boo mënee ne ko man nag loolu tax nag comme que nag saa saa am nee na charru ta'am man moom damay jóg lekk ci ñoom ñu li wala nga jóg dem sa yoon bu dee déggaluñ la kon loolu lim ngir di rafetal ci way néew ñu ñàkk ñi te bañ ci teg seen xol yi ci lu mel noonu di leen discriminer di leen mettre sur euh, sur le banc au banc de la société di leen discriminer que euh, isolé déedéet loolu du lu jaadu loolu lu jaadu ndax mbir mi moom. yow léegi rek nga am boroom bi mën na laa def nga ñàkk ëllëg ay tilka wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas borom bi nee na wa tilkal ayyaamu bés yaa ngoog nudaawiluhaa maa koy jàllab bayna naas diggante nit ñi bu nekk mu def kii lu mu nekk keneen mu def leneen beneen jamono waaw ah, da ngay gis ay milliardaires yoo xam ne ñoo xëy amatuñ dara waaw li ñu waxoon sànq waa ji mujj nekk koo xamante ne nii moo doon gérer di financer moom léegi ay bor te amul fenn fu mu yaakaar fay ko waaw kon nag ka amul woon moom borom bi ubbee mbiram maanaam mbir yi teguwul ci loolu waaw kon nag bu ñu sélectionné loolu di xool ñi invité selon seen poche comme ni nga xam ne noonu koy gisee ci actualité beeg ñi nga xam ne ñoom xamuñ dara ay monde showbiz beeg sëriñ yu xamul dara yi jàppale leen ci ak politiciens yi nga xam ne xamuñ seen bopp te yeewuñu nga xam ne ñoom kese ñooy bokk seeni mbir. di invité wante képp koo xam ne bokkoo ci seen cercle bu restreint bon boobule ah muy euh, tripartite boobule entre le showbiz man le serigne man bu xamul boppam te xamul dara ak ki nga xamante ne politicien bu yeewuwul bi ñoom ñooñu nag ñu nekk seen biir jàpp ne ñoo moom mbir yi di doxal mbir yi exclure ñépp ci seen yooyu loolu amul njariñ wallahu taala wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa